ñu ngi doon ànd ak al imaam ibn al qayyimi raxmatullaahi aleyhi fi zaad fi zaadil macaad fi hadyi xayril cibaad sallallaahu aleyhi wa sallam mu doon suñu ñaareel wala ñetteelu jataay gisoon nañ ay masala yi weesu comme li nga xam ne moom la waxoon ne <clears throat> dañ ci jàngi possibilité def alxars ci lir rutabi ala ru'us an-nakhl mooy à peu li nga xam ne mooy garabu euh, tàndarma yi nekk ci kaw nekk ci kaw garab yu tàndarmayi yi yu nooy yi mu ne bokkoon na ci tamit ann almaa alladi bi aabaari samuuda laa yajuuzu shurba bokkoon na liñ ci jàng keneen ndox yi nga xam ne eh, ñoo nekk ci aasaaru diyaaru samuud naan ko warul kenn waru ko naan wala tabx min du caagante ne di ci togg wala lajiinu bi wala di ci mooñ di ci arawaka mooñ wala tahaaratu bi du caagante ne di ci laabloo moo xam ci sangaayal janaaba wala ci njàpp ah wokk na tamit ci li nga xamante ne moom la gisoon mooy ku romb ci kër yooyu nga xam ne borom bi da leen a mere woon bëggal leen kooku waru faa nekk di fa dugg wala mu toog fa ne fa li mu war a def bal yusri'u sayra dafa war a gaawal sa marche bu doon da dox mu gaaw waxoon nañ la bu dee ko war la nga nga nga nga nga a def lu gën gaaw ci façon warin yi nga xam ne moom lañuy ñuy waruwaay yi ñuy war mu ne <coughs> bokkoon na ci foofu lañ yemoon foofu lañ yemoon ñu waroon a continuer gis masala boo xam ne ñun ñoo ko waxoon muy côté bii nii gis nañ li nga xam ne moom la al imaam Ibnul Qayyim wax ne te loolu mooy lii mu wax ne gaaw googu dafa war te nit ki warul a nekk ci këru ñi nga xam ne borom bi def leen a mbugaloon mu ne loolu moo tax keroog ba mu rombe waadil muhassir moom alayhi salaatu wassalaam dafa gaaw waaw dafa gaaw diggante fi nga xam ne mooy Minaan ak Arafat dafa gaaw moom aleyhi salaatu wassalaam ah, <clears throat> ndax foofu lañ bugale woon waa asxaabal fiil muy Abraha wa asxaaba léegi boo fàttale ko jotaay bi weesu waxoon nañu ne nañu def différence entre ñi nga xamante ne nii nit ñi nga xamante ne dañ leen a mbugal réew yi nga xam ne dañ leen a mbugal alak leen kasamud wa aad comme waa kër samud yi nga xam ne borom bi moo ñëw mbugal leen ñoom ñépp waaw waa kër aad pare falamma ra'aw 'aridan mustaqbila awdiyatihim qaalu haadaa aaridun mumtiruna mumtiruna bal huwa mastaajaltum bi riixun fiiha cadaabun aliim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbaxu laa yuraa illaa masaakinahum waaw mooy ñooñ waa at ña weddi woon ñoom it noonu lañ leen def dañ leen a mbugal fa asbaxu ñu mujj laa yuraa doo gis illaa masaakinahum lu dul seen dëkkuwaay ya am ñoo xam ne xasafa bihimul ard buur yàlla dafa rëng-rëngee suuf si am ñoo xam ne dafa wëlbati suuf si seen kaw waa waa kër Luut waaw waa kër yonent yàlla Luut ala nabiyina wa afdalu salaatu wassalaam nga gis ñooñu ay xeet lañ yoo xam ne dañoo existé woon waa aadana al ula wa annahu ahlaka aadana al wa thamuuda fa ma abqa walmutafikata ahwa fa ghashaaha ma ghasha fa bi ayi alai rabbika tatamaara ñoo ñépp aad bu njëkk ba aad ba ginoon a sori ko aadu sayna Huud wassalaam ñoom ñépp buur yàlla nee na man maa leen alak mooy peuple la la la alak waaw ndax lan kafaru billahi wa bi rusule dañoo weddi buur yàlla weddi ay ndawam aleyhim asalatu wassalaam réew yooyu nag yonent mi aley saatu bu mel noonu lool benn mbir la moom la romb fii ci ñooñu comme waa Samuud waa kër yonent yàlla Saalix ala nabiyina wa aleyhi afdalu salatu mu am ñeneen loolu benn affaire la tegal côté boobu lool gis nañ àtteem comme li imaam Ibn al-Qayyim wax te loolu ñu ngi ko jëlee mu ngi ko jëlee ci yonenti malay sar sam keroog ni nga xam ne noonu la doxale ba mu agsee ba mu agsee diyaaru Samuud te gis nañ ko ci xadiisu ñoom Abu Humayd as-Sa'idi ba mu déggee ne gaa yi dugg nañ ci kër yoo yële yonenti malay sar sam ñu woote as-salaatu jaami'a ci saase mu ne leen ana ngeen di def ci këru ñoo xamante ne nii zalamu anfusahum almu'azzabin waaw lu ngeen fiy def waaw ba pare mu ne leen képp koo xam ne jot nga fee jël dara ci ndox walla yooyu na ngeen këpp lépp ku fi masa ku fi jota mooñ dara utloo mooña na këpp na ko jox say say dàbba te bu ci kenn naan bu ci kenn sangoo nañu gaaw ñu gaaw génn waaw permettre loon ci yeneen yu bu ngeen amee dara lu ngeen fay jël na nekk ki nga xam ne mooy teen ba nga xam ne moom la gëléem nga doon naane kon loolu atteem gis nañ ko ndax yonent mi alei saatu salaam gis nañ dafa muuroon xar kanam di gaaw rëppatal génn jàll ñu continuer waaw mu wan leen ne leen fële la teen bële la fii la kii bi doon jaar naaqa gi fii la doon jaar di traverser di naani ci teen bii kon loolu àtteem gis nañ ko ci li nga xam ne moom la imaamu Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi daal di wax te ñu ko ci jataay bi weesu te rappelé ko léegi ci tàmbali bi waaye am na leneen mooy ñi nga xam ne du du réew ma yépp lañu alak mais fañu leen alake waaw mooy lii mu wax nii mooy ñaari àtte la boo seetloo ñaari àtte moo tax mooy benn bi ab ab ab peuple lañu alak muy aw xeet lañ alak muy waa Samud ak ñi mel ni ñoom ñu ñu alakoon ñoom nit ki jullit bi bu demee ci gox yooyu ak seen bërëb yooyu nii yonent bi aleyhi salaatu salaam doxale te jàngal ñu nii la war a doxale waaw moo taxoon ñu ne la nan nga fay nekk di selfie di kontaan naan waaye j'étais là-bas j'ai kii non vraiment c'était fantastique c'était c'était kii non loolu loolu ak yëga di dëgg dëgg dëgg la ak ñàkk xam sunnaa yonent bi aleyhi salaatu salaam voilà même bu dee c'est inscrit waaye au patrimoine mondial de l'UNESCO même loolu loolu la al kufaar bu ñu yóbbaale parce li ñu gis tourisme léegi ni mu demee jullit ñu bari duñu ñu xalaat sax yooyu ñuy ñëw rek dem di kii alors que déedéet ñun lanaa qudwatun hasana lanaa qudwatun xasana am nañu royukaay boo xamante ne mooy bi gën mooy bi nga xam ne moom lañu suñu boroom royloo laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana laqad kaana lakum fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswatun xasana liman kaana yarju allaha wal yawmal aaxir wa dakara allaha kasiira kon loolu lu am solo léegi mu am beneen beneen côté bi mooy ñoo xamante ne nii koo wala koo xam ne wala ñoo xam ne ñoom la buur yàlla mbugal mais mbugalul seen réew ñoom ñépp seen seen askan ñooñu it bërëb bañ leen mbugale boo fa àggee fan nan ngay doxale mooy li yonent mi aleyhi salaatu salaam doxale keroog bi mu rombee waadil muhassir waaw ba mu rombee waadil muhassir muy xur woowu nekk diggante Arafat ak Mina ba mu fa rombee dafa gaawal ne gaawal leen waaw ndax foofu lan fa lañu alaka woon ka nga xam ne mooy ñu ñëwoon ne woon dañ doon toj ci kaaba gi di Abraha te alxuraan di leen wax ci suuratul fiil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi xijaratin min sijil fa ja'alahum ka'asfin ma'kul comme ñooñu it mooy boo seetlee ñoom alakuñ waa yaman ñëpp non alakuñ ñi nga xam ne ñooy waa kër Abraha yëpp ña nekk seenum réew ñëpp déedéet kan lañu alak mooy ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ñëwoon foofu foofu la leen mbugale woon bërëb boobu nag ba mu fa àggee moom alayhi salaam dafa ni mu def Tabuk ne nañ gaaw noonu la def foofu gaaw waaw kon ñu xam ci ne moo taxoon ma ne la woon Firawna fa ñu ko alake hmm? ku fa jaar ak gaal bu dee xam nga ko mooy ne yow da ngay gën yokk vitesse su moteur bi bu gaal bi wala bu bato bi wala yu mel noonu waaw même boo fa tiimeeg avion sax c'est pareil waaw waaw ngeen yokk kii ndax doxal sunna yi aleyhi salaatu wassalaam même bu ngeen ko tiimee air ak terre ak lépp ci yem kon loolu leer na mooy kon ñi nga xam ne peuple lu ñu mbugal wala ñi nga xamante ne nii ay lan lañu ay mbooloo lañ ñoo xam nañ leen a mbugal te lool moo xewoon tamit ci wàllu abu riraal waaw ma nga xam ne ci waa kër yonent Yàlla saalix ñii la bokkoon ba mbugal mi ñëwee moom mu fekk ko ci alxaramul mag makki mu génn am nañu ne foofale mooy ba muy dem Taayif gisoon nañ ko foofale tamit aleyhi salaatu wassalaam romb gi da doon gaaw waaw ba pare ne nag kiiwa ngee Ah, hada qabru abu rigal waaw qabru abu rigal a ngële waaw moo tax mu ne kenn du fa dugg illaa mu'tabiran wa bakiya ngay jàng ci li nga xamante ne mooy eh, ci fi yàlla jaar ak ñi nga xam ne ñoo ñi fi jiitu woon léegi nag mu dese ñi nga xam ne te lool waxoon nañ la ko mel ni ñoom al imaam abu sa'id al-xudri radiyallahu anhu li ñu ne ginnaaw bi bi suñu boroom wàccee tawraat mbugalatul benn peuple tout entier waaw ndax moo ne maa yónni seydna muusa jox ko ak tawraa min ba'di an maa ahlakna al quruna al ula basair waaw suñu boroom nee na man maa yónni yonente yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam jox ko téere muy tawraat ginnaaw ba nga xam ne laa mbugal alqurona al uula yi nga xam ne siècle yi nga xam ne ñooyu njëkkee ko jiitu woon waaw kon mu ne loolu noonu dañ ci gise ne kon ab bi tawraat wàccee amatul benn peuple boo xam ne dañ leen a alak ñoom ñépp amul looloo taxoon ca suuratu yaasiin ñu ne ña xam ne ñooy ñi naan bon eh, wadrib lahum mathalan asxaabal qaryati id jaa'aha al mursaluun id arsalnaa ilayhim ithnayni fa kaddabuuhumaa fa azzaznaa bi thaalithin fa qaaluu innaa ilaykum mursaluun boroom xam-xam yu bari rawatina sax ñu mujj ñi dañuy ñëw rek ne ñooñu ay apôtre lañu woon mooy yonental na Isaa ci ndongaam yi ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ci xawaari yu ne yi la am ñu mu fa yónni ñaar ñu dem woo gaay gaay weddi leen mu yónniwaat leen bi keneen ñu ne loolu manu la nekk noonu ndax waa dëkk boobu alquran di wax foofu ci suuratu yaasiin suñu boroom dalee na mbugal ñoom ñépp waaw waaw wa ma anzalna ala min ba ala qawmihi min ba'dihi ah, ah nan la wax Ah, wama ah, mu ne gaaye bañ ne qaala yaa qawmi waaja bam ne ne wajaa wa qaala yaa qawmi ittabi'u al-mursalin ittabi'u man laa yas'alukum ajran wa hum muhtadun wama liya laa a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi aliha ba ni muy waxe ne qiila idkhulil jannata qaala yaa layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin wa ma anzalna ala qawmi min ba'di min jundin min as-sama wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum khamidun voilà mooy suñu borom nee na ñoom li ma leen mujjee def in kanat nekkul lulul sayhatan wahida bennum yuuxu am malaaka laa yónni mu yuuxu leen seen seen seen xol ya xar waaw fa idha hum khamidun ñoom ñépp kon peuple boobu kon mu ñu ne loolu daa mën la nekk jamonoy Seyna isaa wala ñoo xam ne moo leen yónni parce que suñu borom depuis waxuma la Seyna Isa mais depuis Seyna Muusa alayhi salaatu wassalaam bugalatul ab peuple ñoom ñépp kon loolu dañ ciy xame ne kon ñooñu nekkul fi nga xamante ne moom la ñuy wax comme ni nga xamante ne ne ay apôtre lañ que sëy Seyna Isa moo leen yónni woon mais du ñu yonent dëgg-dëgg ñooñu ay apôtre lañ ñu ne non en plus li koy gën a wane mooy ne suñu boroom dane ñooñu maa leen yónni waaw mooy lii texte bi de wàññe alxuraan zahiru alxuraan li muy wane mooy boroom bi ci boppam moo leen yónni pas par Seyna par intermédiaire de Seyna Isa voilà id ar wadrib lahum masalan ashaabal qaryah id arsalnaa ah ñun borom bi ñoo leen yónnee kon ñooñ ñu xamee ci ne kon ñoo seulement peuple boobu ba ñuy xew boobu Seydina Muusa alayhi salaam sax kenn yónneeku ko parce que ba ñu ko yónnee la loolu jeex moo tax Firawna mi nga xam ne moo ginoon yées ñépp mbugalul waa Égypte ñépp non mbugalul waa Égypte ñépp hein hein kam axrajnaahum na mu ne wa axrajnaahum nañ leen a génne ci seen dëkkuwaay ya ak seen tool yu naat ya ak seen bërëb yu kawe ya hein ma ba ci mer Rouge foofu ci géej gi mu daal di leen fay labal mooy ñoom ñooñu nga xam ne ñoo ne woon la tet de la de de l'État jiite woon yor réew mi Firawna wa Haamaana ak seen soldat ñooñu la borom bi xëcc ba ñu topp Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam bañ naan ah ay wanañ leen leen topp waaw fa arsala fi firawnu fi lmadaini xaashirin mu yónnee waaw loolu sax mooy ca ba ñu naan leen kaay leen eh, sa saxara yi waaye ba mu yónnee ne gaa yi ñëw leen ñu dem toppi ñiy faagaagal leen ndax inna haula ila shirzimatun qalilun ah ñii moom as mbooloo la su ndaw dañuy dem defar leen li jënd seen dossier daal di dikkaat waaw ca suba ga jarul sax ñu nekk fi di sonal suñu bopp mu dem ñu daal di koy suñu borom daal di koy labal mooy ñooñu ñi beew génn ne dañuy topp ndaw yàlla ngir faagaagal ko te yàgg na leen a woo nekk seen biir ñu bañ mais tey ñu ne dañuy dem ngir décimer leen ngir jeexal ko suñu boroom nag indi leen ba foofu mu daal di leen faagaagal te teewul Égypte resté Égypte nit ña nga xam ne ñoo ne woon ak Firawna ñeneen ñu dëkkoon ca réew ma ñu nga resté di dund ñoom bugal ma dalu leen waaw moo tax mu ne wa awrasnaha qawman akharin waaw ñu génne min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim ñu daldi leen labal wa awrasnaha ñu daldi koy donnloo foo fële di Égypte qawman ay nit aaxarin ñeneen ñu bokkul ak Firawna ak Haamaan ak ñi nga xamante ne wa junuudahuma ak seen soldats yi kon ñoom noonu lañ mujje mooy ñooñu kon gis nga même c'est même Firawna sax mbugaluñu aw xeetam ñeneen ñi ñëw après yëpp kenn mbugalul seen xeet waaw kenn mbugalul seen xeet yonent yàlla Haarun moom ak Seydina Muusaa la woon mbugaluñ waa banu waa waa waa waa Firawna ñépp ñu weddi woon mais jëlal yonent yi ci tegu par kenn kenn gisoo kenn koo xam ne aw xeetam ñépp lañu ñu mbugal ña ñu mbugaloon seenu xeet mooy ay yonent yàlla Luut te ñoom c'était avant bien avant waaw bien avant yonent yàlla Luut ak Seydina Ibrahim ñoo doon dundandoo keroog ba ñuy dem malaaka yi ñëw jaar kër Seydina Ibrahim alayhi salaam dem di nara mbugali waa kër yonent Yàlla Lut ci Seydina Ibrahim lañ jaar alayhi afdalu salaatu alayhi salaatu wassalaam mu ne ko mais ñu naan ñu ne ko fëy lañ jëm malaaka yi ngir mbugal leen ahla hadhihi al-qarya ñu ne mu ne leen mais inna fii aluutan ñu ne ñun xam nañ ña fa ne ah si si mu ne ko luutal ak mu ne xam nañ bu baax dinañ ko musal ak ñi ko gëm ba mu des soxnaam moom dina bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy mbugal ñu dem mbugal leen ñoom ñépp daal di leen sobe ñooña la lool amoon réew yooyu nag nga xam dañ leen mbugal am ñoom ñépp dëkk yooyu boo fa demee nii ngay doxal mais tamit bërëb bi nga xam ne dañoo mbugal ay particulier bërëb bañ leen mbugale it nii ngay doxal léegi nag mu des ñi nga xam ne kenn mbugalu leen ñoom ñépp mooy ñoom kenn mbugalul waa réew yooyu comme ay Égypte waaw xam nga Égypte Firawna dañ koo xëcc ba mer rouge waaw waaw falamma ra'aw asxaabu ra'aw hum qaalu asxaabu Muusaa innaa la mudrakun eh, bañ gisee ne Firawna di ñëw di rëppatal seen char yi de de fas yeeg kii ñu xam ne gaay na yee eh, dab nañu mu ne leen kallaa mukk dab inna ma'i rabbi sayahdin maa ngi ànd ak sama borom man naa Muusa alayhi salaatu wassalaam sayahdin moo may teg ci yoon moo may gide te ku buur yàllay gide nag <laughs> yaa rëcc te kenn sa te te woo waaw kon loolu <laughs> mooy par exemple réew yooyu nag léegi mooy eh, eh, bu ci eh, laaj bi est-ce que dem di def tourisme ci yooyu baax na am déet comme yi ñu joxe woon le Sphinx dem fële ca Gizeh wala les palais de Luxor foo fële Firawna defaroon pharaon Ramsès defaroon kii yu garaaw yi ca sud ca ca ca sudu Égypte ca désert hein yooyu noonu yépp ak ñi nga xamante ne mooy cité des Mayas waaw euh, le ñeneen ak ñeneen waaw ñoom nga dem fee senegaal nga dem xooli ñoom diyaaru la di ñoo pa ñu gën a sori sax gaa yi ne woon fële l'empire du Mali wala avant loolu sax waaw wala nga dem ci ci ci ci ci ci ci Mali fële ca mooy empire ya fa amoon rek waaw nga dem xooli seen kii seen jaaru jaar nan lañ kii woon yooyu dañ naan la loolu ci ci ci ci ci àtteem ci lu ñu joyal dafa nekk lu dagan te alquran dafay inciter ci aaya yu bari ci lool afalam yasiru fil ard fa yanzuru kayfa kaana aqibatu alladhina kaanu min qablihim waaw bari na muy wax loolu afalam ard mais nit ñi lan moo leen teree dox dem ci suuf si xool hein afalam yasiru ndax duñu dox dem xooli fil ardi ci kaw suuf nañ dem nekk xool wër leen ngeen xool kayfa ana naka la nee woon aaqibatu mujjantalu alladina kaanu min qabli ñi leen jiitu woon te ne woon ci li ngeen nekk lool suñu boroom yàgg na koy wax waa Quraysh yàgg na koy wax waa Quraysh naan leen ah def leen attention parce que ñoom diw bu ngeen weddee rek dem leen ngeen xool ñu leen jiitu woon nan lañ mujje waaw dem leen ngeen xool leen ana fan lañu mujje gaa yooyu comme bi mu naan qad xalat min qablikum sunanan sunanun fa siiru fil ardi fanzuru kayfa kaana aaqibatul mukaddibin ci suuratu Ali Imran bi mu naan ah <laughs> am na ay qad xalat romboon na te weesu woon na min qablikum lu leen jiitu woon yéen waa as yéen waa Quraysh waaw waaye yéen waa qarnu vingt et waa qarnu haadi wa ishrin waa vingt qad xalat romboon na jiitu woon na jiitu leen sunan mooy ay jaar-jaar gaa yi leen fi jaar yi leen fi jiitoon am na fu ñu jaaroon waaw am na lu ñu defoon jaar fa borom bi jaa jëflanteeg ñoom na mu jëflanteeg ñoom kon nag fa siiru wéy leen dox leen fil ard ci kaw suuf dox leen kaw suuf ngeen xool dem leen ci ñooñu ngeen xool ñooñu fan lañ mujje woon fa siiru fil ard waaw wër ci kaw suuf ngeen xool ñooñu bërëb yoo yële xool seen puissance ay na Baabil ayna babilon ana babilon ayna namruud wa xisba ana namruud ñu doon defee seydna ibrahim aleyhi salaatu wassalaam waa asxaabu baabil la citadelle de babel ñooñu fan lañ mujje fasiiru fil ard waaw waaye ayna firawna wa man wala ana firawn ak ña àndoon moom ayna aad wa ayna iram alladina jaabu saxra bil waad ana gaa yooyu yépp dem leen ngeen wër fa siiru fil ard bu ko defee ba ngeen xool xool goo xam ne xoolu xol xoolu bët waaw bu ngeen di yeewoo di ci am ibra di ci yeewoo di ci ñànge kayfa ana naka kaana la newoon aqibatul mukazzibiin mujjantalu ñi nga xam ne ñoo doon weddi buur yàlla léegi yéen ñiy weddi bu ngeen bëggee xam fi ngeen jëm ak li ngeen di risquer wër leen ci kaw suuf kon dañuy gis na alxuraan day inciter ngir ñu xam ñi leen jiitu woon ana ñoom nan lañu ñu woon moo tax waxuñu la waa aat même ñi ñu bëggal ñoom ñépp bu leen kenn xam sinon alxuraan du indi seen histoire di ñu ko xamal waaw di ñu ko xamal pour yëgal ñu ni am na ñoo xam ne ñoo leen fi jaaroo ñoo leen ëppoon doole waaw moo tax waa aat dañ doon jaay yëfu doole xam nga. waaw waa en affaire doole lañ doon jaay xam nga waa en dañ doon jaay mbiru doole waaw ñuy wax ñu naan man ashaddu minna quwwa waaw man ashaddu minna quwwa ana moo ñëpp doole loolu lañ doon bàkkoo waaw <laughs> yaa ñoo réer waaw ñuy bàkku naan ana moo ñëpp doole naan waa yow man ashaddu minna quwwa hein suñu boroom ne mais <laughs> ñii ñii xanaa xamuñ ne buur yàlla mi leen bind kay xanaa nag huwa ashaddu minhum quwwa mais ñoom yëfi doole lañuy jaay ak parce que seenum mbind niñ coroon ak kattan gi leen yàlla dexoon ñu dem ba beew waaw ba jàpp ne mooy li gaa wax xam nga li dañ koy dégg ba léegi <laughs> kenn on est les les les superpuissances du monde le gendarme du monde ñun la waaw ñun la ana kan moo ñu ëpp doole suñu boroom ne xaar leen rek waaye ñii xanaa xamuñ ne buur yàlla mi leen bind kay wa shaddu minhum quwwa wa kaanu bi ayaatihi yajhadun di di di jalgati tey weddi weddi yu tarata metti li nga xam ne mooy aayaam ya gi muy yónnee hmm? mooy ñooñu anañu ñoom fan lañ mujjee mooy ku ci nekk ana Firawna ma doon jaay doole waaw xam nguur man am am ay territoire yoo xam ne di ubbi saa su ne waaw muy ubbi ay réew hmm? di ubbi ay réew nguuram di yokk santeem di yokk ana fan la mujje waaw mooy yooyu ku ci nekk rek am nga ci misaal bu dee waa nga xam ne day jaay yëfi nguur ak yëfi am dooleeg yëfi jaay kii ñu ne la suñu boroom ne la qul siiru fil ard waaw qad xalat min qablikum sunan fa siiru fil ard fanzuru kayfa kaana aqibatu al mukaththibin am na ñu jaaroon fii nga jaara du yaa ko jëkke waaw bul foog ne lii sa ibdaa la sa ixtiraa la yaa ko fi njëkk def non waaye boo wëree di nga xam ne man li ma li may jaay ci monde bi réew yi fiy jaay jàpp ne ñoom ñoom nekk ci bopp ñépp di jaay doole fu ñu nekk waaw mais daanaka droit moom yi ñuy woote yépp foo gisee ñu koy wax mooy seen intérêt dafaa ne bu fa seen intérêt newatul xamatuñ luy droit bi ñuy woote suñu boroom ne am na ñu leen fi jiitu woon waaw am na ñu leen fi jiitu woon doon def noonu tey wax li ngeen di wax waaw kon nag képp koo xam ne affaire nguur ngay jaay affaire ñun ñooy superpuissance suñu boroom ne am na ñu la fi jiitu woon de ah qad xalat min qablikum sunan am na ñu leen jiitu woon kon fasiru dox leen te visiter leen wër leen ci kaw suuf ngeen xool waaw bu ko defee di ngeen gis. aqibatul mukaththibin ñi doon weddi yàlla di rëy rëylu te jaare woon ko ci lu mel nii ngeen xool seen conséquence ñoom fan lañ mujje ñoom ñooñu waa kooku waa Samud day nekk waa Aad waaw ña doon wax nax nu ñoom ñoom man ashaddu minna quwwa ana moo ñu gën ëpp doole kooku day nekk sa misaal kon yow mu mel noonu sir fil ardi fanzur kayfa kaana aqibatul mukaththibin mithla Aad waa ji nga xam ne moom dayoon jaay leneen waaw beew parce que man ab personne laa boo xam ne buur yàlla ma jox nguur képp ku nar a wax leneen lu wuteeg lu wax yu fi yàlla ma faagaagal la waaw yow Namruud mooy sa kii wa Firawn waaw wa Firawn ñoom ñooy sa misaal kon fa sir demal Égypte nga xool demal Égypte nga xool xoolal pyramide yi ña ko defar xam nga ne ñooñu du ñu ndaw <laughs> duñu ñu ndaw ci bind duñu ñu ndaw ci xam-xam duñu ci ñu ndaw ci kattan ci jamono joo xam ne technologie yi ñu am ñun yépp amuñu ko woon xaajuñu ko woon a am machine yi ñu am yooyu yépp amuñu ko woon mais ñu ngi woon a xam-xam bi ak doole yi ba def li nga xam ne dafa bokk ci li ñu naan les merveilles du monde waaw les sept merveilles du monde waay waay ña def ñooñu la ña defar lool wër leen xam ngeen ni kon ñooñu nekkuñu woon ñu ndaw waaw nekkuñu woon ñu ndaw te ginu ngeen leenu ëpp ci wàllu xam-xam parce que xoolal côté boobu rek ñu tolloon ak ni ñu tabaxe pyramide yi te lépp tegu ci xam-xam bu leer boo xam ne yéen il vous a fallu des siècles ngeen koy étudier pour xool mais gars yi nan lañ def ba defaree lii ak uus fan lañ jële xeer yu toll nii ak désert bii ni mu mel fan lañ jële lii ak nan lañ ko doon acheminer nan lañ def ba defar lii te benn màbbul ci beneen beneen bi depuis des millénaires ah kon demal ngeen xool lool dem leen ci Abu Sambal ngeen xool le Sphinx ak gaayoo yu ngeen xool waay waay ña def loolu xam ngeen ne ñooñu duñu ñu ndaw ah dem leen les palais de Luxor fële dem leen Nubie la Nubie antique ngeen xool dem leen ngeen xool wu ngeen xool kayfa kaana aqibatul mukazzibiin ana lan moo ne woon jeexitalu finalité li nga xam ne mooy ña doon weddi yàlla nan lañ mujje woon hein kon mooy dañuy gis ne <coughs> alxuraan dafa yàgg di inciter nit ñi ci lool moo tax loolu dafa nekk loo xam ne euh, lu dagan la te tamit am na fu muy nekkee woo xam ne dañu koy sopp ci nit nit koo xam ne dafa yëgadi dafa yëgadi ndax nit euh, léeg-léeg li koy yee bari na am na ñoo xam ne gis nga tey boo toogoon di leen waar ay ay ay heures et des heures des jours des mois et des mois des années des années mais duñu dégg mukk duñu waaru mukk mais benn mbir lañuy gis loolu waar leen wala benn xew-xew mooy am loolu waar leen ci benn instant ci jamono joo xam new def nga cinquant di ko waar ak wax mais moom waaruwul waaw moo tax gaa yi liñ naan kafa bil mawti maw'ida dee doy na dee doy na sëkk ci waaraati moo tax gaa yu bari dangay wax ba sonn duñu la faale nekk ci seen insouciance yi di nekk ci caaxaan yi di ci nuur di ci lap waaw fil ghuduwi wal asal ci suba yeeg ngoon yi kenn manu ci dara nga wax ba sonn mais buur yàlla rey benn mbokkam bu ko jege wala kër ga mu dëkk wala kam doon fanaanal buur yàlla rey ko nga gis danga naan xanaa kay du kii yooyu yépp mu bàyyi leen waaw waaw yooyu yépp lan moo tax est ce que yow sa waaraate waa taxoon mu bàyyi yooyu mukk waaye dafa am lu xew loo xam ne moo ko moo tax mu commencé dellu siwaat te mooy dee rey gi nga xam ne moom la suñu boroom rey mbokk bi wala ki nga xam ne ku ko jege woon la kon siiru fil ard fanzuru kayfa kaana aqibatu al mukaththibin wër leen ci kaw suuf ngeen xool nan la nekk woon ñi nga xam ne mooy aqiba mujjantalu ñi nga xam ne al mukaththibin ñoo ñu doon weddi ana fan lañ mujj voilà fanzuru kayfa kaana aqibatul mukazzibiin ah moo tax loolu dem ci yooyu du loo xam ne dañ naan dafa non dafa xaraam non non mooy nit ki mais mooy li yonent ma ne sa ab sa wax te imaam Ibnul Qayyim tamit ne fo yooyu boo fa demee il mu'tabira da ngay nekk koo xam dañ ciy waaroo. xam ne é buur yàlla ala kulli shay'in qadir gaa yi li ñuy gis nii buñ foog ne alxuraan jii day wax nii rek de dañuy xëbal nii rek de waaw dafa ñooy xëbal non du lu ñuy xëbal de buur yàlla ak capable teg ñu yii parce que teg na ko ñoo xamante ne nii ñoo ñëppoon kattan ëppuñ leen woon ay kii ñoo lépp lu ne defoon nañ ko fi waaw lu ne defoon nañ ko ci kaw suuf fëgg dënn gu ne defoon nañ ko waaw moom ngay dégg ca xutbaab xutba bu siiw ba <laughs> waaw ay na firawna ay na amaan ay na kii ay na waaw ñoom ñépp ay na alladina banaw ana ñi nga xam ne dañoo tabax waaw tabax kër yu dëgër ñoom fan la ñoom ñépp mujj nañ kaw suuf ci biir suuf waaw loolu lu dagan la di xool ñooñu dina mën na def ci nit ki façon ngëm yàlla goo xam ne dellu ci yàlla goo xam ne ay ak wax ak moom di ko waar kese sax du ko du ko yóbbee waaw mais léegi nag moo tax mbir mi lépp dafa war a nekk loo xam ne portu la ngir ngay gis borom bi ak kattanu borom bi ak li nga xam ne mooy manifestation wam yi à lépp loo gis nit ki bu melee noonu kooku ñooñu la loolu lañ bëgg ci yi nga xam ne mooy di wër waaw di def siyaaxa ci kaw suuf di wër ci kaw suuf di xool yooyu waaw waaw di xool yooyu loolu alquran da koy wax qul siiru fil ard sinon sinon li gën a rëy mën a contempler gis fa sa borom mooy wa fi anfusikum bu tubsirun ah ci seen biir yéen seen bopp yéen nit xanaa du ngeen gis waaw xanaa du ngeen gis xanaa du ngeen amu ngeen clairvoyance kon affaire bi loolu la moo tax loolu tourisme boobu mooy mais man nag bu may wax yooyu bu fi kenn xalaat ni ko ni ñu koy defee suñu jamono waaw waaw ay fii ñi jigéen ñu sol ak yu gàtt ñi kii ñun toog bi ki noo yooyu taxul may wax dugal mbonte dépravation des mœurs ci kaw suuf fu nekk ah fu ñu dem daanaka yàqu te am réew yooyu loolu moom yaakaar naa ne juróo ñaari nit taxawuñ di xalaat naan peut-être loolu lañu waaw li ñuy wax nit koo xam ne comme ni nit di demee Uhud ñaan foofu xam nga booy dem surtout ñu baax ñu ne woon foofu yow am na fi du du rek da ngay dem ngir ñaanal kese mais tamit da ngay revivre li nga xam ne mooy la fa xewoon. la fa xewoon xare ba fa amoon foofule jamono jooj ak tamit nga gis kat mi vraiment mooy tamit yonent mi alayhi salaatu am saxaaba yi la anhum lii ñu def ngir diine ji ak si ci ñun mais tamit beneen côté bi ñaanal leen. comme ni alayhi salaam defoon dem ñaanal leen mais it lenn mooy jullit ña fa génn àddina ñoom Seydina Hamza ak ñooñoom ñeneen ñi radiyallahu anhu mais am na beneen affaire mooy nga gisaale ci ne al kufru nii la waaw fii la kuffaar yi doon jéem a def dara doon jéem a yëngu voilà nga dem boo gisee lool yëpp nga koy xalaataat di ci bàyyi xel waaw nekk koo xam ne mu'tabiran da nga ciy jànge bi ci kii loolu la loolu te même sax dem nii ci àll bi nii génn dem ne bon dañuy dem def siyaaxa ci àll bi loolu du loo xam nañ naan non loolu baaxul non loolu dafa dagan képp nit dem ne bon day kii bon bon y a yu rafet fële day dem xool buur yàlla inna allaha jamilun yuhibbul jamal buur yàlla dafa dafa taaru dafa bëgg taar léegi dem foofu noonu kii kenn manu fa fekk maadaama yéen a ngi respecté bien sûr yi nga xam ne mooy yi gën a élémentaire waaw jaxasoo yi góor ñi jigéen ñi du am ay nekk fi leneen ak leneen yoo xam ne daal dafa xaraam yooyu manu faa waaw léegi loolu mooy gis nga yi lay wax nag boo ak fi nga xam ne dañ leen a mbugal ñi ñu mbugal boo fa demee da ngay gaaw jàll loolu la doo fa dem taxaw ca biir di selfie ak yooyu ah loolu lañ la wax waaw parce que loolu ak insouciance xam nga mos kiy def loolu nekk fu mukk di xalaat kooku ngir ngir ngir ngir compléter son son sa sa son album xaw ma de lan ah loolu doo taxul ñuy wax mais da ngay dem jàngale fa loolu de xoolal rek ay le palais de Luxor mais nga gis ay poto yoo xamante ne lépp di bennum xeer aw ay xeer yoo xam ne mais sut giñ lay sut ñii bañ koy defar ay jamono yonent Yàlla Muusaa la woon alayhi salaatu wassalaam des millénaires et des millénaires avant hein mais gars yi fan lañ mujj ana ñu doon def lii jàpp mais mais mooy ñun suñu réew mi nga xool ne àddina bi ñu nii la tabaxkatu gratte-ciel yeeg tabaxkatu nouvelle ville yeeg tabaxkatu ngan di exposition universelle yeeg ñoom ñépp fan lañu mujje ñoom ñépp buur yàlla effacé na leen ci existence yawit nga xam ci ne kon man sama fii nii duma fi sax ndekete ak lu mu neex neex ak lu ma am am pouvoir pouvoir pouvoir bés dina ñëw ñu may nettali waaw suwaa nag ñu may nettali ci lu baax wala ci lu yées bu dee jiitu na am na nooy demee sax gaa yépp lay fàtte waaw waaw gaa yépp lay fàtte kenn dootul xam li nga xam ne mooy ndax deew sax existé woon nga waaye loolu lépp nit ki di ci jàngalan këne daal ndekete kaal fii daal lii suñu boroom wax rekk a fi am waaw waaw dund gi dund gi waay jege na te doyadi waaw war na mooy waroo na ci ndax du àddina ci boppam mooy waraate mais nit ñi ñoo koy jàppee lu leen di war loolu la ñoom ñoo koy jàppee ndax ñi defaru ñépp fii lañ defaroo de buur yàlla bi ma nammee defar ñiin ñii ba mu leen di defar fii la leen indi ci kaw suuf yóbbu leen ci benn biddiw yóbbu leen ci benn ciel fii la leen indi defar leen ci suuf si yonent mi alayhi salaatu salaam ci suuf sii la doon defare saxaaba mi radiyallahu fii nii ci suuf si kon nag suuf si dafa nekk loo xamante ne nii du moo yàq nit ñi mais nit ñi ci boppam ñoom ñoo ci yàq ba pare jàppe def ci loo xam ne moo leen di yàq nga xam ne kon gaa yi de yée am na gaa yoo xam ne moom ni fii lañu sànku nii lañ fi newe woon wa kam min hein wa euh, ñaata ay nit multa'imil quwa kaanu bi waaw ñaata yoon nga gis ay nit ñoo xam ne ñu bari woon kàttan waaw ay peuple yoo xam ne mais xool mais romain yi ñu doon wax romain mais ay na César ana César hein ani Jules César ak gaa yi César yi ci tegu qayaasira yi ayna al qayaasira wa ayna al wa ayna al ñoom ñëpp anañu mais dem nañu bokkatuñ sax ci li nga xam ne moom lañuy sóoraaleeti te ñooñ ku leen waxoon seen jamono ne dina ñëw xaytu laa Qaysar mais gaa yi dañ naan kii dafa feebar kii dafa feebar que jamono dina ñëw mais on ne plus Qaysar kenn dootul tudd César kenn dootul tuddati César on ne cite plus Kesrowe kenn dootu ko citer Najaasi la Négus kenn dootu ko citer le damel ca waa damel ñoom it ku leen waxoon jamono ya ñuy kii nekk seen digg doole doo doo doo xalaat. l'empire bi Ghana ñeneen ñépp ci yem ñoom ñépp gaa yi léegi mu ngi mel ni beneen suuf lañ ne woon lu dul seeni trace rek lañ fi fekk trace yooyu nag xéewal la gu suñu woroom def bàyyi ko fi ngir nit ñi di ci yeewu waaw ndax alwaai al al al al al kii ki muus alwaidu man waida bi ghayri ki nga xam ne te nekk ki nga xam ne moom mooy ki éveillé wu mooy ki nga xam ne day jànge ci ñi nga xam ne mooy ñeneen yi fu waay jaaroon alku mais dalay leer rek bu ma fa jaaree alku du ma def kay lam defoon ndax résultat bi benn lay doon bu ma defee li nga xam ne mooy lim defoon moo tax yooyu noonu dafa nekk yoo xam ne suñu boroom da ko fee bàyyi mu nekk xéewal pour nit ñi ngir lan ñu ciy jànge waaw moo tax alquran bari na yooyu qul siiru fil ard waaw afalam yasiru fil ard waaw afalam yasiru fil ard mais nit ñi lan moo leen teree dox ci kaw suuf hein ba xool rek ana gaa yi leen fi jiitu woon lan lañu def afalam yasiru fil ard afalam yasiru fil ard lan moo leen teree dox ci kaw suuf xool waaw nañu xool rek est-ce que gaa yi leen fi jiitu woon nan lañ fi nee woon loolu nag ngir jànge mooy nit ki noonu la war a def noonu la war a comporter bu demee ci bërëb yooyu bu borom di defee mu nekk ci bërëb yooyu yooyu yépp da koo war a bàyyi xel ndax jullit bi léppam moo tax yonent ma la saaf saaf doon li amril mu'min inna amrahu kull inna amrahu kulluhu lahu wax man de wu yéemu naa moom alayhi salaatu wasalaam ci mbiru jullit way ngëm yàlla ndax moom mbiram léppam léppam jullit bi léppam yiw la ci moom mooy noonu na ngay mel loolu nag fokk ñu incarner ko du loo xam ne ay wax rek la waaw waaw awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin afala yasma'un waaw dañuy woote ci contemplation di xool li nga xam ne ak observation ci li nga xam ne mooy li xew ci li xew waaw awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alquruun ah yamshuuna fi masaakinihim waa jii xanaa jarul ci gindi leen loolu doyu leen comme comme comme gindi ñaata yoon lañ alak ay nit ñoo xam ne ñoo leen jiitu woon ci ay siècle ñoo xam ne suuna nekkoon lañ doon dox ci seen réew ya ñoom kenn fo ku leen ku leen ne woon bés dina ñëw ñu dégg leen fii dootu ngeen fi neexee loolu mënuñu koo gëm ku leen ko waxoon duñu ko gëm. xam nga Firawna ba mu doon wax naan naan naan naan maa alimtu lakum min ilahin ghayri xamalu leen woon beneen benn xamaluma leen mayuma leen ngeen di per ma leen ngeen di jàpp ak a xam ak topp min ilahin ci benn yàlla ghayri bu wuteek man hein loolu xam nga ne kooku noonu kooku masula ya boo ko ne woon bés dina ñëw sa yi yépp jeex dootul amati benn lu dul ay traces yu mel nii mooy kooku du la gëm mooy gaa duñu ko gaa duñu ko duñu ko duñu ko gëm jamais jamais ñu gëm ni affaire bi loolu la demee dañu naan yée loolu loolu moom loolu man la nekk waaw moo tax gaa yi bés dina ñëw ñu possédé ñu ñu dépossédé ñu mooy suñu jamono gaa fii mu ne bari na ñoo xam ne ñoom manuñoo imaginer monde boo xam ne américains yi duñ nekk euh, ñi nga xam ne ñooy gendarme du monde waaw mënuñu ko parce que premièrement ñoom dañuy comparer dañu naan woo gis ngeen bon ñii saay seen premier puissance mondiale ay kii wàllu armement yooyu yëpp loolu naka lañ leen di mais naka la arme yooyu mën a toxoo kan moo leen ne buy buur yàlla buy kii day jël ah doole ja toxal ko jox ko ñeneen mais day dëb mais loolu simple na gisoon nañ URSS URSS du noon la xawoon a mel nan la wadde est-ce que dafa tax xoolal mooy mbir yépp lool la kon ñii est-ce que ñun doyuñu guidance est-ce que doyuñu gindi nit ñi ñaata lañu alak ci bariwaay minal quruuni ñoo xam ne yam yamshuuna siècle ay nit ñu leen fi jiitu woon fopp yamshuuna doon dox fii masaakinihim ci seen dëkkuwaay yi ak seen palais ya ah seen réew ya mu ne inna fi daalika la aaya nekk na ci lii ay aaya ay njàngat yu rëy rëy rëy ay màndarga yu wane ne buur yàlla mooy borom bi subhaanahu wa taala afalaa yasma'un xanaa nit ñi moom dañ dégg ñaata yoon laa leen wax hein ñaata yoon laa leen wax lii waaye mel ni mbir yi daal day jaar ci nopp bii génn ci ba ca kon loolu la moo tax loolu dafa nekk loo xamante ne nii lu am solo la nit ki di teewlu loolu nit ki di teewlu loolu foo dem ci yooyu nga xalaat yooyu loolu tamit nekk sa objectif loolu nekk sa objectif mais nekk ci insouciance totale gi ñépp newee daanaka waaw buñ demee jàppee ko benn kii rek gédéet nit ki day dépasser foofu waaw nit ki day dépasser foofu day dépasser foofu jàll ci beneen kii moo tax loolu noonu eh, manu la nekk du loo xam ne dañ naan eh, non non non foofu dafa xaraam parce que moo dem fii ay kii moo yooyu non mais li xaraam mooy ni ko gaa yi defe waaw ni ko gaa yi defe nii moom yooyu moom yooyu moom taxul ñuy wax moom moo tax <laughs> moo tax nag yooyu dafa am solo ndax ay ibar yu baree ci ne te alxuraan dafa yàgg di woote ci loolu bari na fu muy woote ci ay awalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kaana aqibatu alladhina min qablihim kaanu ashadda minhum quwwa wa aathaarul arda wa amaruuha akthara mimmaa amaruuha wa jaa'athum rusuluhum bil bayyinaati famaa kaana Allahu liyadlimahum walaakin kaanu anfusahum yadlimuun comme li mu wax ci suuratu Ruum waaw waaw kon loolu la te xoolal awalam yasiiru fil ard mooy ay yi dañoo bari yi wax yi ah est-ce que nit ñi duñu wër ci kaw suuf fa yanzuru ñu xool kayfa kaana ana naka la nee woon aaqibatu alladhina min qablihim mujjantelu jeexitalu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon mais ñooñu noonu kaanu ashadda minhum quwwa ñooñu ñoo leen ëppoon doole fuuf parce que gars yi xam nga léegi ñun li ñu wor mooy gars yi dañ naan boo nouvelle technologie yi kii yii way boobu miniature à ah, miniature yi yii nii miniaturisé yi kii walla avion yi yooyu daa tax gars yi ñëpp ëpp ñu woon doole de parce que gars yi gis nga lu ñu ref nii mooy dangay gis daanaka boo gis mu nekk puissance am na ñeneen ñoo xam ne daanaka lim am ci arme am nañ ko URSS lim yor ci tête nucléaire par Russie bokk léegi mais am nay jamono ñoo ko pëloon États-Unis te même loolu da gis ne mooy ne gaa yooyu même bu doon ne dara am na benn benn puissance bu lay xawaa boo xam ne même bu dee puissance mineure la boo xam ne daanaka yow sax man ñépp day xaw a des gaa dañ koy contrebalancer alors que ñoom Firawna dañoo amul woon résistance amul woon ku mën a taxaw seen kanam kuñ naan bon ñii de moo tax ñoo ñépp phéniciens yeeg gaa yëpp yépp lañ lañ faagaagal waaw cananéens peuple yooyu yépp les Nubiens mais ñépp lañu faagaagal ci ni mu gën a gaawe moom loolu lépp mais gars yi waxuma la dara gars yi il suffisait bu déggoon Égypte Pharaon nag mais gars yi lox ndax ragal tellement ni mu féroce woon mais gars yooyu ak gis nga li ma la mooy noonu moom simple na seen yi ñu tabax bàyyi fi rek demal xool ñun ñii defuñu fi lu mel noonu ah peu puissance yi ñuy wax kenn def fi lu mel noonu <laughs> malgré li ñu yor yépp ci wàllu technologie yooyu xam nga ne mos gratte-ciel yi ñuy defar ay ay ay ay ay ay ay ay ay kii tuur yu rëy yi mais boo ko gam-gam léeg-léeg du dara mais du dara waaw moo tax mu ne gis nga gaa yooyu kaanu ashadda minhum quwwa xam nga ne moo waa aad ña taxawoon banaan man ashaddu minna quwwa waaw <laughs> waaye yow la question daal il faut la poser ça fii c'est une question qui mérite d'être posée man ashaddu minna quwwa mais ana kan moo nëpp doole kenn mooy kenn rek voilà ñu fëgg seen dënn naan ana moo nëpp doole kenn nëpp ñu doole lay tekki ah, fii ñoo fi man képp koo xam ne jege nañu dinañ la defar waaw mais te doon pour waxoon ne pour waroon tamit sa yonent yàlla Huud que ne bon sa yàlla ji ngay wax <laughs> bon yow dangaa foog ne sa yàlla jooy xamuñu ko ah <laughs> comme kay géant lañu woon <laughs> dañoo rëyoon màgg ca kaw te gaa yi dañ doon gudd fan waaw am doole gudd fan ñu foog ne bon affaire yi daal kon dii la waaw ñu ne kan moo ñëpp doole waaw hmm. ah, kon ñooñu kay xam nga ne xam nga ne ñooñu kay saa yi <laughs> eh, ñooñu ñooñu réyoon nañu te amoon nañu doole mu nga te moo tax leen buur yàlla alake gaa yooyu dafa simple fa arsalna alayhim rihan sarsaran fi ayaamin nahisaatin li nuziqahum adhaabal xizyi fil hayaatid dunya waaye wala adhaabul aaxirati axza wa hum la yunsaroon voilà loolu la noonu lañ def waa Aad ña doon jaay naan kan moo ñëpp doole kon nag xam nga ne gaa yi amoon nañ doole waaw kon mu ne kon mu ne gaa yi ashad kaanu ashad minhum quwwa ñoo leen ëppoon doole fuuf wa athaaru fil ard mais ñu bàyyi ay traces vraiment dañoo dañoo marqué suuf si mais loolu moom ñun ñépp ci xam xam nga ñooñu ba ñu fi jógee ni mu yàggee te ba boo jaaree seen dëkkuwaay ya ak boo demee seen foofu mais ngay xam ne mais gars yi gamee ñii ban jamon lañ doon dund xam nga siècle yi mooy bu ñëw rek day xeeb presque ña jiitu woon dañuy jàpp ne mais ñu jiitu woon léegi xam-xam daa gën yaatu ñun li ñu am ñoom amuñu ko woon li ñu man manuñu ko woon mooy ku nekk lool la moo tax boo gisee ku nekk rek naan les temps modernes mais les temps modernes modernes lu dul te ko koy wax waaw ndax képp ku dund masa dund jaar ci kaw suuf jamono ja ngay dund yow yaa moderne noonu waaw moo tax loolu wax ñu yàqu la waaw ay la modernité loolu gaay nga foog ne waa at ñoom xamuñu woon modernité ñoom ñoo moderne moo taxoon ñu jàpp na ñoom seen modèle de civilisation moo gënoon yépp ñu ëppoon doole ñépp moo taxoon ñu doon wax naan ñun ñu ëpp doole ci kaw suuf loolu la waaw kon kaanu ashadda minhum quwwa wa atharul ñu marqué suuf si bàyyi fi ay traas def yoo xamante ne nii ku fi jaar xam ne ñii jaaroon nañu fi wa amaruha ñu dundal ko dundal ko lan ci ay tabax mais tamit ay irrigation ay système d'irrigation ak ay mbay ak yu mel noonu yu ñu defoon gaa yoo xam ne montagne bi lañ doon fekk ko kaanu yanxituuna minal bu buyutan waaw xam nga ne ñooñu mooy ñoom xam nga ñun muy ku fi bëgg kër nooy def ah xattaa ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp puissance ci ñun léegi demal New York demal foofu gars yi bu ñuy tabaxi kër lu ñuy def dañuy dem ci montagnes yi yett montagnes yi def koy kër ah mukk def ci ay château loolu gars yi dañ koo man wala buñ ko manee gars yi parewuñ sax ngir def ko waaw te loolu il dañuy mobiliser lu bari ngir man koo def mais tunnel rek wuñ ko bëggee bënn nii jaar ci kii bi gars yi ñaata at leen di jëlal ma ak moyens yi ñu am mais imaginer gars yi nag ñoom ñu doon def xoolal Petra demal Petra ci ci Jordanie foofu nga xool gars yi montagnes yi ngay gis gars yi dóor ci def ci ay kër yoo xam ne ay buntu mais vraiment ak ak agencement yi mais à la mili millimètre près ñooy tolloo waaw porte yi mais kii yi ni mel mais ba pare loolu moo ne woon seeni kër wa kaanu yanxituuna minal jibaali buyutan farihin gaa yi ay kër lañ doon tabax ci loolu ñëw yatt ci defar ci seeni kër seen chambre à coucher seeni salle de bain seen lépp fi ñuy sangoo jëpp ci loolu lañ ko doon def waaw waaye xam nga ne gaa yooyu <laughs> moo tax wa amaruha mais pas dundal ci côté ruux de jamais bu doon lool moom taxul ñoom moom defuñu loolu mais wa amaruha ñu dundal suuf si ñoo leen ëppoon doole gin leen bàyyi fi ay traces yoo xam ne atharul arda waaw wa amaruha ñu dundal ko aksara mimma amaruha rawatina waa Quraysh ñii di weddi yéen waa Quraysh mos Quraysh lan la defoon lan la bàyyi waa lan la bàyyi ci foofu ban trace la fi ba moo tax kuffaar yi boo seetloo gaa yi gaa yi dàq weddi yàlla <laughs> mais ñoom en fait même ci affaire matériel sax bàyyi wuñ fi lu bari waaw <laughs> na yéen yéen par rapport ak ñi leen jiitu woon mais yéen waa ak saraba ñu dundal suuf ci ay tabax ay système d'irrigation yoo xam ne ba léegi ñoom ci ñoom lañ ko jële ci yéen ci yéen ñoom ngeen ko jële dangeen koo gën a rek gën koo defal loo xam ne ay machine ak yooyoo koy def waaye ñoom ñoo leen ci jiitu woon façon construction yi ngeen di def ak ay ay ay dóom yi ngeen di def ak yooyu yëpp dem leen ay Babylone ngeen xool ñoom ñépp defoon nañ loolu waaw ay tour yi ngeen di def ay World Trade Center lu nekk ngeen def ko tour de euh, euh, Burj de de de ak yooyu yëpp gars yi defoon nañ ñu mel noonu. la tour de Babel xanaa gaa yi dégg ngeen ko mooy gaa yooyu kon waamaro demal ca mayaaya fële ca Amérique ca Mexique ñoom it moom lañ def ay tabax yu yéeme lañu tabax ay pyramide yu yéeme lañu defar ñoom ñu yéeme yéeme yéeme lañ def kon waamaruha ak sarabi maamaruha waaye wa jaatrum rusuluhum li ëpp solo bañ ñëwee mooy moo tax ñoom côté matériel ci lañ newoon mooy les matérialistes nga xam ne jàpp nañ ne àddina lépp tout est matériel côté boobu ñu sonn ci lool waaye wa jaatrum rusuluhum ba leen borom bi yónnee ay yonent ngir mi leen ñu sant buur yàlla mi leen xéewalal lii lépp ñu am kàttan gi am xam-xam bi man koo taxawal ndax am xam-xam ak kàttan rek taxawul mbir yeey dox mooy fokk buur yàlla taw tawféexal la ba nga mën a boole kattan man-man ngir mën a taxawal loo xam ne moom la ñuy wax noonu kon nag ak aksara mimma amaruha waja baleen yonent yi dikkale bil bayyinaati ci yu leer yi lan moo xew lan moo xew ba lool xewee hein lan moo xew ñu weddi leen waaw moo tax buraan bi borom bi nee na ma mbugal leen fa maa kaana li yazlimahum walakin kaanu anfusahum yazlimun buur yàlla nekkul koo xam ne newul woon newul moo leen tooñ waaw jëlul seen àq to mooy duma gim leen duma du leen duma te defuñ dara de waaw te même bu borom bi defa loolu loolu tuddul ak li nga xam ne mooy jël àqu gaay wala def leen lu dul noonu de waaye buur yàlla ci maandoom gaa yi ci seeni ñaawteef la leen di jàpp walakin li am ba des kaanu ñoom dañoo newoon anfusahum seen boppu dong képp yazlimuna lañ doon tooñ waaw kon loolu la kon loolu noonu nag di bàyyi xel kuy bàyyi xel ci yooyu yow kay ah ni'ma siyaahatak waaye waay sa sa wërëkat baax waaw ndax mbir yépp day der day tegtale ci borom bi subhaanahu wa taala koo gise noonu kay yooyu yépp mën ngaa dem kii te tamit ko insouciant woon yow yooyu doo ci bàyyi xel dee ci bàyyi xel boo demee ci bërëb yooyu deel bàyyi xel ci yooyu waaw waaw tilka al amthaalu nadribuha wa maa yaqiluha illa al aamiluun suñu woroom nee na tilka al waaw loolu la rek tilka naka loolu nag al amsal mooy yi nga xamante ne ñooy misaal yi waaw gaayaa gaayaa ngoog gaayaa ñii ñoom ñii ñépp ak yii yépp nadribuha ñoo koy sadd lin naa si ngir nit ñi wa maa yanqiluha du ko xalaat nag di ci xalaat di ci cogiter lu baax ba man cee mucce man cee dellu ci boroomam illa al aalimuun lu dul ñi nga xam ne ñoo ñi xam dëgg-dëgg waaw kon nag loolu nañ ci bàyyi xel gis nga gaay yi jaaroon nañ fi de waaw waawow mu ne wa aadam wa samuuda wa qad tabayyana lakum min masaakinihim wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum fa saddahum 'ani s-sabiili wa kaanuu mustabsiriin wa qaaruuna wa fircawna wa haamaana wa laqad jaa'ahum muusaa bilbayyinaati fastakbaruu fil ardi